xareb Banu Qurayza nag keroog bi Ahzab jeexee Yonent bi saa saam ci la ñibbi coalisés yi di dindi ay ay yére mbubbu xareem ak yooyu Seydina Jibril ne ko yow alayhi salaam ñëw ne ko da ngay dindi sa yére xare mu ne ko waaw mu ne ko Kanta ñun moom dindi wuñu ko mu ne lu xew fan mu joxoon ko ilaa Banu Qurayza ne ko foofu lañ jëm Yonent bi saa saam ci saate gis nga baabul mubaadara biñ génne woon njëkkalante gaaw waaw biñ doon tudd sànq bu dix bi mu gaaw wax saxaaba yi gaaw leen bu kenn julli asr lu dul na ko jullee Banu Qurayza te la ñuy dem ñenn ñi ñëw ba ci yoon bi tàkkusaan jot ñu ne non yonent waaye saa da cee jublu rek nañ gaaw ñoom ñu julli ñeneen ñi ne mukk laa wax dane Banu Qurayza la wax ñu jullee ñoom ñu continuer dem ba àgg foofu dóor a julli waaw te bu yonent waaye saa saam ñu neewoo yéen la moo tax ma ne leen ñi julli ci yoon bi Banu Qurayza ngeen di bëri wala yéen waroon ngeen a xam ne gaaw laa juróom da leen a boole ñoom ñépp ñaari kuréel yépp xare waa Banu Qurayza ci yahuud yi keroog xam nga siège dañ leen a siège wër leen ndomba si ga yahuud yi jàpp ne waaw yow dañu leen topp ne ñun noonee fier ñun ñun pare nañ mais daal ci gàttal bi nga xamante ne nii ci lañ leen di toroxal seen toroxal bi nga xamante ne nii du euh, euh, moom lañ leen teg di leen fa doon xàmmee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo majeuram déet ñi nga xam ne mooy amuñu woon karaw saxuñu karaw naq ñoo doon dañ leen doon tege ne defuñu leen dara ñi ci des ñoom ñu dox seen ñu ñu daal di leen xam voilà kon loolu ñu ne boo tax borom xam yu bari ne loolu même bu dee am nañu d'accord ci loolu ah mais dañ lay wax globalement dañu ne loolu day wane ne loolu kon ci ci ci ci ci ci euh, signe majorité yi nga xam ne nit daal di nay am al buluur ci la voilà. bu ñëwaatee kon daal al imaamu al-Awzaa'i ak al imaamu Ahmad al-Shaafi'i ak al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ñoom ne quinze ans la lii la nga ne lépp li ñu waxoon rek boo xasee nekk majorité sa baay sa ndey liñ ñemewu la def yow doom ji ñemewootoo koo def waaw te la leen war moo war la xaraam ci ñoom moo leen xaraam léegi am ñu nekk lii la mbir mi ngi lii la quinze ans la mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xam ne dañ koy jële ci al imaamu Abu Hanifa waaw rahmatullah te lii nii euh, euh, am na lu ma fàtte woon bokk na ci ñii yi gën a dëgg euh, dëgërloowee xadiis bi dañu ne en plus xadiis bii nii bi nga xam ne Seydina Naafi' hein moo ko jëlee ci ci sangam Seydina Abdallah ibn Umar bi nga xam ne moom laa ne moom lañ dag moom lañ tegtaloo moom la ñii tegtaloo ne 15 ans la ci xew-xewu Uhud bii doo Xandaq ah moom Naafi' ndax moo ko jëlee ci sangam di Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhum mu ne bi nga xamante ne nii moo tax ima euh, euh, ci hadith bi ca feeba Naafi' dane fa qadimtu ala Umar ibn Abd al-Aziz wa huwa khalifa fa haddathtuhu hadha al-hadith fa qala inna hadha la haddun bayna as-saghir wal-kabir wa kataba ila ummalihi an yafridu liman balagha xamsa ashara ashara waaw léegi mooy mu ne Naafi' mu ne bi ma nettalee hadith bi nee na ma dem ci Umar ibn Abd al-Aziz man huwa Umar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam moom vraiment moo tegaat ci yoon alxilaafatul umawiya xilaafa waa banu umayya bi bi ko gaa yi dëngalee moom mooy ki ko tegaat ci yoon mooy Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam Marwan al-Hakam ma ne woon gouverneur u Médina temps ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu toogaloon fa Seydina Muawiya ginnaaw gi daa nekkoon <clears throat> ay dooma wa fa ne Ah, ah kii nag Omar ibn Abdul mi sëtëm la mooy Abdul Aziz doomi Marwan Marwan dafa doom bi tudd Abdul Aziz do Abdul Aziz moom am doom bi tudd Omar Omar jooju nag moom moo newoon xalifa bi mu nekkee xalifa après ah mooy ki teg mbir yi ci yoon waaw même pas trois ans même pas deux ans yu mag fekk mu tegaat yi fii ci pour war na ne gis nga njiit bu ambitieux bu ñëwee ci dëkk di joxe le tampon joxe le vrai modèle gars yi dañuy gaaw suivre waaw mais bu dee ne ta ta ta moo tax gars yi des fois dañ ko doon mera ah. xam nga loolu foog gars yi mera <laughs> imaginer saa yow nguur gi nga ñëw ñu ne yaay roi d'Arabie saoudite bu bees bi nga ñëw bépp privilège bu gaa yi amoon seen palais yeeg waa banu saoud yeeg seen palais yi seen kii yi seen jet privé yi seen avion yi kii seen yi seen nga xam ne yooyu yëpp nga ñëw lépp nga arrêté ko amat alal yi yëpp bépp citoyen sawu jee ñoo ci yem imaginez le choc dama laaj exemple nga pour nga jëli le choc bi muy indi demal Angleterre nga ñëw ne hé roi Charles Charles III nouveau roi d'Angleterre yow nga doon ma ko ginnaaw wala moom ci boppam mu ñëw ne ay Windsor ak privilège yi amoon yépp pour la maison la la famille de Windsor c'est fini des Windsor jeex na ñépp ci yem tout britannique ñoo ci yem amatuñu dara lu ñu ëppalee baba les privilèges les gars yi naan eh mais mais saa mais kii kii dafa wéré di wala la xoolal noonu la tëjee ni ñuy dundee ni ñuy kii noonu lañ Seydina Umar ibn Abdullah yaay doon comprendre nga yow ñu ne kii ay ay ay prince William ak façon yooyu eh saa yi léegi bi yaboo nga dox liggéey jërëm yàgg sa soxna yeeg ay kii ji ñoom ñu jaayee ñooñ dox leen liggéey saa kanta ay am ñu leen di liggéeyal lépp contribuable bi di fay britannique c'est fini gis nga yàq le pauvre londonien bee wala le le le le baara yinde londonien bee le lambda londonien bee yéen a yem loo boo xëyut loo liggéeyul sa bopp doo ko am gis nga gis nga loolu yaa ngi imaginer affaire boobu quoi le roi Salman ne eh Mohammed Ben bu Arabie saoudite eh yéen ñëpp loolu lépp jeex na acca ay garde ak fii ay palais fii ay kii fu leen ne dem ay jeex na yóot yéeg lépp ci biir jël lépp def ko baytu maal ci alalu ñi ñépp bokk noonu Seydina Umar ibn Abdul Aziz def <laughs> boo doon wallahi xam nga surtout Seydina Umar ibn al-Khattab la ci côté yaayam wallahi léegi nag naafee dane man bi mu nekkee xalifa dama ñëw ci moom fekk wa huwa xalifa ndax ne woon na gouverneur Médine waaye après dafa newoon xalifa bi mu nekkee xalifa nag nee na ma wax ko xadiis bii muy Seydina Abdullah ibn Umar bii mu ne lii nga ma wax nag ak âge bii di mooy frontière entre xale ak ku majeur bind ci ses gouverneurs comme que moo doon xalifaay jullit ñëpp Bagdad Misr Andalusi fépp Maghreb fépp Xuraasaan a Makkatul Mukarrama ñépp Madinatul Munawwara ñoom Saam lañ ñëw ñépp léegi mooy lool mooy le décret royal du khalife général pas khalife général comme niñ koy dégg fii non du khalife de tous les musulmans <laughs> décret bi lii la léegi l'âge la majorité mooy quinze ans loolu moo tax gars yi ne waaye yéen yéen xam ngeen ne lii dafa leer waaye que ne kon l'âge de la majorité mooy quinze ans waaw ñii lii mooy seen tegtal walillahi alhamdu wal minna waaye ah mu am ñeneen ñoo xam ne ñoom gisewuñu ko noonu waaw muy liñ la doon wax te ne ku mel ne al Abu Hanifa rahmatullahi alayhi moom dañoo jële ci moom lu gi te boo demee ci boroom Muxtasarul euh, Xaliil rahmatullahi alayhi moom dana dix-huit ans la mooy li nga xamante ne nii moom mooy aaj euh, euh, bi waaw këne dix-huit la waaw mooy fukk euh, juróom lan euh, fukk non non waaw fukk ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett loolu mooy li nga xamante ne nii mooy âge majorité am ñeneen Hanafi yi jële nañ ci ñoom ñu jigéen bi sept góor dix-huit loolu lu ñu jële ci ñoom waaw këne mais euh, ku mel ni kii nu mu Abu Yusuf nekkoon deux euh, taalibe bu mag bu al imaam ak moom mooy deuxième personnage sax ci euh, Hanafiya yi moom dafa ànd waxu ñoo Shafi'i yeeg Hanabila yi muy imaamu Shafi'i ne quinze ans la Kanta wax nañ la kon imaam Khalil wax que wa sabiyu moom li bulughihi bi samani ashara waaw wala mu gént wala mu ndaw si mooy mooy euh, jigéen ak góor a mu gis mbaax wala mu nekk koo xam ne dafa ëmb oh, loolu yu fàttewoon naa ko juree jigéen bu ëmbee enceinte loolu kew la waaye awil imbaat wala mu sax karaw nag voilà kon nag mu ngi noonu kanta imam al Abu Hanifa wax naa la ne jëlee nañ ci moom dix-huit ans ci góor dix-sept ans ci jigéen ñi waaw comme ni ko borom Kanzu Daqaa'iq rahimahullahu ta'ala daal di tudde ci gàttal daal mooy wax yaa gi waaye ah wax naa la ni ngay déggee waxu Sayyidatu Aisha bi nga waxoon que ndaw si bu dee mat na euh, am na neuf ans moom day nekk imraa waaw loolu mooy bu dee ne neuf mooy li gën tuuti. en tout cas ñu bari noonu lañ ko jàppe que ne bu amee neuf moom hein bu gisee mbaax mooy kooku jigéen la waaw sinon bu ko gisul gisul benn ci mandarga yi kooku ci ñi nga xam nañ ne quinze ans dañuy xaar quinze ans ñu ne dix-huit ans ñu xaar dix ans ñi wax dix ans ñu xaar dix ans kon léegi loolu leer na ci gàttal wallahu ta'ala a'lam. maanaam attention mais léegi. léegi lan nga jàpp ne moo gën a dëgër ah baykat aman moom wallahu taala alam mooy waxu xanafiya yi non shafi'iyya yeeg xanaabila yi quinze ans la waaw boole ko liñ ne la lool mooy âge yu quinze ans mooy lo waaw kay am na benn li lii jërëjëf fay parce que sa laaj bi am na lu mën a roxat mooy quinze ans lu tax ñu fixé ko mooy comme comme gis nañ xadiis mawlana ibn umar radiyallahu anhuma moo tax léegi nag mu des loolu mooy bu dee nit ki entre temps bu dee ne bi mu amee quatorze ans bi mu amee treize ans dafa gént kooku moom baalir la mooy àgg na kon âge de maturité mooy âge bi dañ koo teg pour képp koo xam ne benn ci mandarga yi amu ko waaw kay loolu lay tekki de quinze ans yi mooy bu dee ne ndaw si wala xaleelu góor bi ñëw na ba am quinze ans ñëw na ba am 15 ans ta bu dee jigéen ji ëmbul gisul régalam wala moom amul karawu naq góor jigéen yooyu yëpp amu ci benn bu boobaa dañuy bu amee 15 ans moom day nekk dañ naan kii majeur na leen même dee amul yële loolu la wax jëriñ teg bu dee da koo am waxoon nañ ne bu dee jigéen ji 9 9 euh, ans. la commencé am yooyu mooy jigéen la góor gi bu dee daa am 14 ans am yooyu benn ci yooyu mooy kooku noonu dañ naan kii it ab àddina sinnul bulugh waaw muy atum nekk euh, majeur wallahu ta'ala a'lam léegi nag nee jàll kon waqiila nee nañu huwal bulugh mooy kon ñii mooy awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ñoom ñu ne lool mooy atu majorité ñu ne atum majorité kon nag ñooñu mooy bu dee liñ jàpp ne moo gën a dëgër mooy kon quinze ans mooy ndax nekk nga koo xam ne àgg nga nekk nga mukallaf fu la yàlla di toog di jëf nga xam ne li xaraam ci sa baay da lay li xaraam sa ndey da lay li dagan ci mooy amatoo droit moo tax moo tax boo ko xamee ngay xam càggante gu rëy gi ñu nekk am ay gone yoo xam ne dañuy am ay dix-sept ans quinze ans seize jëm kaw di dem collège ak yooyu kenn du leen yee fajar lu dul bu dee ne dañoo am cours dañoo war a jàngi te dañoo war a teel a yeewu sinon samedi ak dimanche buñ ko jàngul kenn du leen yee fajar nga gis bàyyi sax mën nay jóg nekk di dem jàkka di def lépp moo yaay gi mais xale yi ñoom ñu daan xale yi te dootuñu xale am na 17 ans fii mu ne nekk lycée nga bàyyi ko muy nelaw ba heure bu ko neex walla iyaazu billaah ne def moom julli ji nekk farata ci moom daa nekk farata ci moom. soixante dix ans jàpp ne lui c'est un moo mën a caaxaan di def yëfu xale walla iyaadu billah eh, keegee bu ma wax trente cinq ans bu dee ci am quinze ans la ñuy wax yow nan ngay amee trente cinq naan man moom damaa nekk jeune damaa nekk waaw jeune yëpp kenn du la doo jeune de mais lépp loo xam ne xaram na ci sa baay bi am soixante ans yow dafa xaram ci yow bu koy def lépp lu war ci moom dafa war ci yow yawit ndaw si ngay cokkos cokkos ak sa tànk yi ngay ngay ngay aj nii ci kaw lépp loo xam ne dañ laa xaraam sa yaay di ko soloo di génn yow daa xaraam ci yow léegi nga koy def waaw te lépp ngay sàngan sàngan bi jeex na léegi farata la ay julli yow itam awul yaa ngi nelaw ay kii waa ñoom de ñoom de xale yi day saan dañoo demoon dañoo dañoo sonn boole ak yàlla gi nga naan dañoo sonn yow bi yaa ñu ko bay mais bi mu nekk farata ci yow la nekke képp ginuloo koo réy li farata yéena ci tolloo képp kon nag allah allah fi abnaina waaw dañuy fàttale ko yàlla di seet yàlla di muraqaba teg suñu borom ci suñu doom te yeewu mais bu dee para bi yeewu woon loolu la parent bi moom daanaka jaamu yàlla yi machinalement mécaniquement la koy def mooy moom daal nekk na mag gis na ne moom bon am na njaboot quand même ñaaw na quand ñu naan bàyyi euh, ana suñu bàyyi di nelaw ba jant bi génn te julleegul moom fajar day xaw a ñàng waa wala bu nekk lu miin nekkatul sax du loo xam ne kii loolu miin la rek kon nag wax yaa goog ci wàllu walla nu'ammirkum maa yatadhakkaru fiihi man tadhakkara wa jaa'akumu an-nadhiir léegi dañ jeexale li li kon loolu moo doon wax dina wa qiila huwa al-buluugh ngir ñu taxawoon ci ngir leeral lan mooy al-buluugh parce que boo dee euh, ñi ne dañ ne majorité te yow xamoo lan mooy majorité xam nga xanaa man ne ma ah waaw man ma waaw ah, man de moo tax nga dëgg yaa yeey kenn du ñëw rek dóor la biir bi noonu naan la guloo majorité te yow xamoo mais majorité kañ la nan la ñuy ne man nii nekk naa mukallaf boo ko xamul daan la waaw waaw li war ci mukallaf mooy lii te man xaw ma nan laay xamee lu kuy mukallaf day graw <laughs> léegi kon leer na ci yow bay kon ñu jàll léegi mu ne kanta beneen partie laaya bi wa ja'akumun nadhir mu ne wa qawluhu ta'ala kanta waxu borom bi nga xam ne kawe na te yéegul waxam jëm ne wa ja'akum an-nadhir wa ja'akum mu dikkal leen an-nadhiru xuppaatekat bi qaala ibnu abbas mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma wal jumhuru ak jumhurul ulama ñu ne rahmatullah alayhi huwa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kooku mu ne te yéen li tax duma leen duma leen yéen amoon ngeen joxoon naa leen kon ak euh, ci ay at wax gis nañ côté boobu loo xam ne waroon ngeen cee fàttaliku seen borom dellu waaye wa jaakumun nadir nadir mooy kam lu muy tekki mu ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma ak boroom xam-xam yi lépp ci ñoom dañu ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko tekke woon bi ñuy njëkk a wax. mu ne waaye wa qiila am na beneen wax nag bu ne ash-shaybu ah mooy mooy ak bi ñaaw. mooy ak bijaaw lan mooy bijaaw mooy karaw yu weex nit koo xam ne ñëw na ba sa karaw commencé am ay karaw yu weex sa karaw yépp ñuuloon nga commencé am ay karaw yu weex loolu mooy wa ja'akumun nadhir mooy âge boo xamante ne nii du âge yu fa dikkaloon na la boo xam ne signe la bu la yàlla jox ngir ah sama jaam xaana waqtu ruju'i ila rabbika yàgg naa jot masula ñàkk a jot sax waaye sa déconné gi nag war nga koo arrêté ndax nag lii bëj jaaw gi nga sax mandarga la bu kubbu boo xam ne boo seetoo ba gis ko na war nga xam ee eh, léegi nag war naa jublu sama takku waaw shamil takkul ba dëgër ilaa makaarimil axlaaq jëm ci tedd gaay ko yak yi nga xamante ne mooy jaamu sa borom waaw am ñu ne mooy loolu ashib waaw mooy loolu la mooy ak li nga xamante ne mooy ak ba jaaw bi jaaw karaw yu weex waaw loolu am na ñoo xamante ni ah loolu la wax ne loolu lay tekki waaw léegi ginnaaw boobu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wax jii kan moo ko wax mu ne qaalahu Ikrima mu ne ki ko wax mooy Ikrima ak kan taalibe Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma wa Ibnu Uyayna muy Sufyaan Ibnu Uyayna Maymuun ibnu Imraan ah, muy imaam Sufyaan ibn Uyayna wa ghayruhuma ak ñeneen ñoo xamante ne ni ñu dul ñoom ñaar ñii ñoom ñoo wax loolu mais mooy bi jaaw ku bi rek yow xamal ne an nadiru dikkal na la araaka nasiita al mawta wal mawtu mawridun eh? wa kullun min bahri al mamati nasibu Oh, fàtte loolu dama bëgg xool ba fàtte naa ko sax araka euh, Seydi Alxaaji Malik alayhi ridwaanul maliki mu ne araka gis naa la yow waaji <laughs> nasiital mawta ngay fàtte fàtte la ngay fàtte fàtte lu dee <laughs> wal mawtu mawridun te nag na la leer rek dee dee dee day ñëwa ah. non dee moom la fekk si waaw loolu moom bu yeboo mu leer la ni midi waaw bu yeboo loolu mu leer la waaw waaw ku nekk min bahril mamaati gis nga li xam ne mooy géeju dee géeju dee di ci ñëw tànqal sa bopp sa kopp sa kaasu dee kenn du la ko kenn du la ko jox yaa koy jëlil sa bopp waaw kon nag mu ngi noonu waaw ngay fàtte fàtte la ko dee dee moom dina ñëw kon nag ci kaw noonu nii la ko al daldi indee euh, lii la indi wàllu mu ne wallahu a'lam te borom bi kat ah mooy ki nga xamante ne nii mooy ki xam dëgg-dëgg waaw dëgg moom dëgg-dëgg fa borom bi tabaaraka wa la nekk. Ah, <coughs> kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax nañu ci bàyyi xel bu baax lii mu wax dafa am solo que ne mbir yi nag ah wajaakumun nadiir yal nañu ci borom bi jàppale waaw eh, ndax daa commencé woon voilà man de eh, hani dahru in taara al-ghuraabu yatiibu wa jaa'a rasuulu al-mawti ba'du yanuubu araaka nafiita al-mawta wal-mawtu mawridun falil-kulli min bahri al-mamaati nasiibu waaw araaka gis naa la hani dahru in taara al-ghuraabu yatiibu est-ce que dund fii ah in taara al ghuraabu yatiibu est-ce que dootina teey bu dee ne baaxoñ ba naaw na man baaxoñ baaxoñ yi tous les jours la ñuy naaw ñu ne la xam nga ne loolu waxin la daa am luñ la ci jublu waxuñ la baaxoñ boo dégg muy xeex xeex xeex di naaw déedéet tous les jours kay baaxoñ naaw mooy sa karaw gu ñuul gi naaw na commencé naa dem ngay am ay bejjaaw am na ñoo xam ne dañ koy teel a am comme votre serviteur man moom dama ko teel am moom ay bejjaaw wax moom ma ko amee moom moom ma ko amee yàgg na waaw <laughs> waaw. loolu nag lay wax nii ni est loolu nan lay mën a nekkati ci dund boo xam ne mooy dund nan lay neexati en dehors jaamu yàlla en dehors dem ci sa borom ndax avant sax noonu la waroon doon waaye rawatina bu dee na nag yow alxuraabu naaw na wa jaa rasulul mawti <laughs> mooy ba xam nga baaxul day ñuul ba muy dem taara ba muy naaw wajaa am mu ngi koy remplacer li dikk day naaw di dem beneen di dikk karaw gu ñuul ngay dem rasulul mawti di ñëw le messager de la mort yonent biee di ñëw mooy kan mooy bu weex bi <laughs> baadu ginnaaw bi bu ñuul bi di dem yanugu moo fii wutu mooy kiy jël son intérim nga nekk nag di di di jaay yow le playboy entre temps di diw rek bu génn nga buddi ko waaw bu génn nga buddi ko ñuulal ba ñuul kukk waaw di jaay sa bopp gone di di di yëngoo ko tëb di di dem ci salle d'entraînement yeeg ut benn kii boo teg sa kër booy pédaler bëgg rek entretenir sa ndaw ah di xale yu jigéen ñi te yaa gën a seen maam ah na la leer ne fa lil kulli min bahril mamaati nasibu ku ne am ngeen ci euh, géejug euh, diyee cër boo xam ne kenn doo ko xëccoo kenn kenn du ko xëccoo yow al imaamu Nawawi jazaahullahu xayran lii leen di waaw loolu zajrul qulub la waaw Allahu akbar téere bu ama ama ama ama solo ngoogale jazallahu an Cheikh Haaji Malik alayhi ridwaanul maliki kon eh, lii la al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala indi nii lii mooy laaya bi kese la indi leeral ci waxu boroom xam-xam yi léegi al buluux nag moo ñu jëla léegi nag moo tax léegi bu fi kenn laajati fay eh pardon pardon da ngay nelaw yeewu tuuti <laughs> macha allah mooy dégg nga waaw moom kay bu léegi nag bu ko laajati ba téere bi jeex insha allah dégg nga bu ñu waxatee wala jëm ci yu mel noonu rek naan base majorité boo mayul damay arrêté sax ne la nga wax xañ mooy lan insha allahu taala kon ci kaw noonu jeexal nañ benn wàll gi nga xam ne moo composé garab gi nga xam ne moom lañu ñu imam bi présenté di baabul al baabul xas wala baabul alxasu ala lisdiyaari min al xayri fi awaaxiril umur ci douzième Euh, bunt bi du douzième chapitre di fukk ñaareelu bunt ci téere bi bii di ñëw nag ñu dugg ci beneen wàll bi nga xam ne moom moo gomboole li nga xam ne mooy garab bi di lan mooy euh, hadith yi insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wasahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin